kofi alafu sahu limbo na pia tunatazama sababu kwa hiyo mtu wa asili kwa hiyo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar जिसकी लहर से शुरू हुआ सभी किसी किसी को घोरा होने का राय तो विनाश में क्या दिया है उनका राय तो विवाह क्या रहा है सारी के तरह से जात प्रारंभ हो मगर उसका कार्य राय इन लोगों ने इसमें को लगा हुआ है हिंदी xale bu julli sa kaw sa xalaat jàngaa yi yeneen bi ma ana waxaaru na man du ma jàng ba mu jàng fekk ma jàng xale bu kenn ci koy jàng yaa am bu soppi la ba wala ñëw fekk ñu di jàng daal fekk ko baax julli ne ko jàngal njëkk ko ba wala mu bëgg a jëli ak ñu ne jàngal mu ne jàng ma kon mu ma jàng fekk ma jàng yeneen bi ko njëkk ba wala mu bëgg a jëli julli mais mais jàngal ndaw ko mu doon ci kii ndaw xam nga fi jalaram na ko man dafa naa dama bëgg a def bu nekk ko mu ne ko foo ma di jàngal ne ko lu may jàng mu ne lu may jàng yàlla nga gis mu rabbi ko ci borom sa wala gis mu rabbi ko borom sa nga fi borom bi nga xam ne xalaq bi ni mu bindee fi na nga jàng maanaam xam nga jàng boobu jàng amatu te na nga tàmbali tudd yàlla moo tax balaa ngaa jàng ni bismillah rahmaan rahim jàngal te mu nga xubbee say jàng tudd yàlla li nga xam ne moo bind mboolem mbindeefi xalaqa bi mina min insaani nit mina la ko ñu dugg ci aw bind te yàlla moomu moo bind doomu aadama mu bàyyi ko ci limbu deret gannaaw bu mu nekkee loxo man yi te xalaat jàngal ñu bàyyi naa ko ñu saati wa rabbuka borom sa la ko ñu bëri ay nit tamit ak borom bi nga xam ne yàlla na xamal nañu mbind bi xalalu ci xarumbe yàlla mi nga xam ne moo xam ne mbind ci xarumbe yàlla na xamal nañu luñ saanu nit maa mu xamu bëri yàlla mu moo bind doomu la xam-xam la ko ci mbind mbind xarumbe lañ koy defee te mu xamu def ñett yooyu ko xarala yi yi nga xam ne yëpp ci mbind la ñuy dimbandikoo ba mun ko doxal laa ñu jot a xam-xam yu wees ba léegi ak yu ñu di ko gis lépp dugg na ci xamal ne nit lépp lañ xamutoon kan la bëgg inna l-insaana nit ku ñu te mooy Abu Jahl nawet baa dana mu daw am laa aw mu gis moom boppam ci soxna bari na mu alal Abu Jahl mu salaam mu dem di daw bay bëgg yonent bi ngir rek gis na boppam ne alalam bari na am ko mu ngoog alal mu daw loo xam ne dafa jox ak cantam moo gën mu bari li lay dawloo alalam ñu ni taw mbooloo jëriñ bu bëree wax yeneen ñu bëri nañu ñoo doon yéene ca àllaaxira moom mooy ñi nga xam ne ñii dañuy def seen alal di joxe ci ndeyjoor ak kanam ak ndeyjoor ak kanam mu ne ko ñu néew nañu Abu Jahl ñu ne ko am ba tax mu bow waaye indi laa bi dana ko jëm na ba borom sa ruñaa dellu ko rek waaye ni ji lim bari kum la xat kan ko fi wacce ci sa borom rek ba yéen ci jàngee laa yi Abu Jahl la lu lu mu nangam ci Makka nag ba mu def jàng Makka jàngam mu fi sa xaw sa du fi xaw mukk dina ko foto ba ku gis Muhammad muy jàng di julli na nga ko wax na dal boppam yéen a araaw de ko lépp yéen araaw ko yéen yéen am na ñu waaye nag am na yéen waaye nag bu tere ak doon jaam yàlla bi ci Muhammad ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam seen saa ñu waaye Abu Jahl ñu tam jëndee tig na ma waaye yéen ci mu julli araaw ko yéen yéen saa am dem na sama kuñ ko daal ci mu jub waaye ma dañ ko mu juble bi tàkkaay ci ragal yàlla natt muy tere lu mu koy tere su fekkee mooy njub te mu ngi ragal yàlla waaye ko sori la muy tëdd ba léegi yàlla dinañ wax dëgg laa seen dëgg alam yàlla ba xam ñu doon yàlla mu koy yàlla yàlla dina mu gis ko xam ne si dëgg ba ñu dem yërëm bi xam ne yàlla koy gis abu jaal mu ngi faam ne ko nit moom mu ngi jinde rek moo wax ma teg boppam daal di fas su ngor ba yem ñu ne ko yow da nga ji lu mu sax dem de dañ ko gisee rek ñëpp daf soobee ñeeku ñu ne lan la xanaa toolam suñuy danaa ko soxla wax nga ne toolam ñoom ñëpp ñu xaral ñoo indi ñoom ñëpp da ngaa dëgg day dem yéen tamit wala day dem bayu mu la nga soxla dana mu jàpp ci naaf yëpp ci càmbar gaal naaf yëpp ci càmbar gaal saa si ba ci ñu di yow yàgg yàlla ak ah. saa si ba ci ñu yow ba saa de jëmbar ko mu ne waaw mooy ñu ko ci fa jëm bokk tawar bi su fekkee ne Abu Jahl bay dana jàpp ci tawaram la ala ko rek kuñ nag moom lañ lay jàppe mu ngi dana wax sama wax maa ne ko yëpp buur ne Allah dama nam la xool naa di waxoo ñu seen jëm na naa wax ñu wax ina ga kan na horon gaban wata bukin da safara ne to amma man yana da wata bukin da safara ne yanin tun ne dinna ita ne kuma bakan idan lawan bale gado bukin da safara ba ya ji hali ne da kike dinna ji ya ne kuma bakan idan ba ta yawan kuma makai da ne yaron da ne kalla da gura da ko bukato na ngeen jaamu Fatou Ndiaye ngeen ci ko mbir wax dëgg julli ñëwaat sa borom wax dëgg jërëm tamit su jégalee sa borom sa jégal sa borom de bayit nag ba yàlla jàpp ko jàpp ko jàpp ko ba pare rek ba pare ba pare leen ko lële tàmbali ko ba tàmbali rek